ginnaaw bi ñu gisee suuratul mumtahana wala mumtahina suuratul hashr saar la boo xamante ne nii mu ngi wàcc madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam alxashr nag mooy ak dajale ak dajale boole nit ñi loolu dinañ gis ana ñan lay waxal fii saar bi moom la mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma comme ni nga xamante ne noonu la saxi ci imaamu saxiixu al imaam al buxaari ak saxiixu al imaam muslim ibnu al hajjaaj al qushayri an naysaabuuri rahmatullahi alayhima taalibe boo xamante ne taalibe la koo xam ne taalibe la ci mawlaana ibnu abbaas di sayyidina sa'iid ibnu jubayr sa'iid ibnu jubayr radiyallahu anhuma mu ne damaa wax mawlaana ibn Abbaas di sama sëriñ ne ko suuratul Hashr mu ne ma waxal suuratu Bani Nadiir ne mooy saar bi nga xam ne mooy saaru Banu Nadiir ndax saar bi day nettali leen koo xamal yenn ci waaso yi nga xamante ne nii ñoo ne woon foofale ci waaso yahuud yi di yaawuur yi yi ne woon foofale Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam ndax ba nga xamante ne ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay ñëw di gàddaay si foofule Madina te mu tuddoon Yasrib dafa fekkoon ñetti waaso yoo xamante ne ci yahuud yi yu mag yi fa dëkkoon ñoo xam ne ñoo fa dëkkoon ak arab ya cosaanoo woon foofule ñenn ñi ci ñoom mooy Banu Qaynuqa waaso bu njëkk bi di tribu bu njëkk bi mooy waa Banu Qaynuqa lañ tuddoon beneen bi tuddoon waa Banu Nadir ñoom la saar bii di wax seeni mbir ak beneen bi di mu mujjeel bi nekkoon waa banu Qurayza yonent bi nag salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ba nga xam ne ci lay doora agsi foofu la dëkk boobale di Yasrib tuddoon noonu te ginnaaw gi mu tudde ko Madinatul Munawwara tudde ko Taaba tudde ko Tayba moom alayhi salaatu wassalaam dafa amoon nag ay ay ay ay ay ay ay accord muy yoo xam ne loo xam ne moom la séqoon ay poñ yoo xam ne moom la doxaloon digganteem ak yahuud yi dëkkoon foofale waaye it arab yi nga xam ne ñoo fa dëkkoon te ñoom nekkuñu woon ay jullit ku ci nekk daa amoon ak ñoom li nga xamante ne mooy ay ay accord nga xam ne loo xam ne ay ay poñ la yoo xam ne dañ cee dëppoo woon bokkoon na ci yi nga xamante ne nii moom lañ amoon ak ñi nga xamante ne ñooy yahuud yoo yële dëkkoon foofale moo doon ne ñoom yahuud yi dañuy nekk ci seenu gëm-gëm ak li seen tëralin li ñu gëm di doxal ñoom jullit ñi tamit di doxal ñuy doxal ñoom li ñu gëm jullit ñi tamit doxal li nga xam ne moom lañ gëm bokk na ci poñ yoo yële ci point yoo yële kene booy ne képp koo xamante ne nii dafa bëgg dal noon boo xam ne dafa jóge ci biti bëgg a dal ci yahuud yoo yële te tooñ leen jullit ñi dañuy am obligation muy day nekk force ci ñoom ñu jàppale leen ba ni nga xam ne lañuy lañuy delloowe noon bu ñëw di dal seen kaw naka noon it jullit ñu buñ amee seen noon bu leen di songi ci biti ñoom itam yahuud yi dañoo war a taxaw ngir mën a dal di jàmmaarloo ànd ak jullit ñi ñu jàmmaarloo noonu bële bokk na ci poñ yoo yële këni tamit bu dee daa am kenn ci yahuud yi koo xam ne dafa faat bakkan ci loo xam ne teyu ko bu boobaa ñu war a joxe nag ndàmpaay yi ndax ndàmpaay yi dafa cher ay gëléem yu bari lay doon loolu dinañu ko gis ci biir suuraat yi inshaa allahu taala ci saaru alquraan yi nan lay demee léegi nag bu loolu xewee ab yahuud boo xam ne dafa faat koo xam ne bakkan boo xam ne ci tay de mooy dafa juum bu boobaa bu diya bu lañ war a fay ndàmpaay googale di diya gi boobu jullit ñi ci boppam dañ leen ciy jàppale waaye it noonu bu dee daam kenn ci jullit yi koo xamante ne nii dafa faat kenn ci du jàpp waaye ci loo xam ne tamit tayu ko bu boobaa it yi dañ leen ciy jàppale loolu bokkoon na ci poñ yi nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne moo doxoon seen diggante bi loolu nag xewee bi nga xamante ni nii nag ci xew-xew bi nga xam ne mooy dafa am benn ay saxaaba yoo xamante ne nii yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi moo leen yónni woon ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la am mooy xare bu tar boobale amoon ci ñetteelu at mi ci gàddaayu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ba nga xam ne ginnaaw xare boobale dafa am ay ñoo xam ne dañoo ñëw nag ñaanoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam jóge ca bi fële ca est bu ca bëj bëj bëj bëj fi nga xamante ne nii mooy mooy sow mooy mooy mooy sow ñi nga xamante ne mooy mooy mooy dëkk ba di Arabie saoudite foo fële di de ña nga xamante ne ñoo dëkk foo fële am nag ñoo xamante ni waaju fa ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam tey boo yónni woon ci sa saxaaba yi ñu dem woo tribu arabe yi waasoy arabe yi nekk foofale amaana konante kon dinañ dugg ci sa diine gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag moom lool dalu daluloon xelam waaye nag mu ne waajooju nag ne ko ah waaye ko waaji convaincre ko fexe ba convaincre ko mu tànn ci saxaabaam yi moom alayhi salaatu wassalaam ñoo xam ne ñoom lañ ginoon ñu doon jàngkatu alquran yu mag a mag lañu doonoon nga xam ne seen rée seen seen seenum xëy lool la woon bu ñu xëyee dem dugg ci àll bi taxani uti loo xam ne moom la ñuy uti ay bantak yooyu ay matt buñ ñëwee daal di koy am luñ ci jaay waaye di ci dimbalikoo waaye bu guddi jotee nag ñoom ñu nekk di jaamu yàlla ak jàng alquran yonent bi alayhi salaatu wassalaam tànn ci ñoom lu tolloog soixante-dix daal di leen yónni foofule foofale nga xam ne mooy najj wala lu ko jege yónni leen ngir ñu dem woo ñoo ñële ci diini ba ñu demee nag ci gàttal ñooñu war leen daal di leen faat ba mu des benn waay muy seydina ki nga xamante ne nii Amr ibn Umayya ad-Damri radiyallahu taala anhu la tudd moom rekk moo ci mucc bi nga xamante ne nag ci la mucc nag moom muy dem ndax nit ñi dañoo foogoon ne sax biñ leen faatee ñoom ñépp ñu tëdd ñoom dañoo yaakaaroon ne moom faatu naa léegi nag bi nga xamante ne nii nag fa lañ ko bàyyi mu daal di jóg dem bi mu demee nag dajeeg ñaari góor ñoo xamante ne nii ñoom bi mu leen dajeeg ñoom ci yoon bi mu laaj leen ana ngeen bokk ñoom ñu ne kat ci ñoom ñu wax waaso woo xamante ne nii dafa bokk ak waaso wi leen faat bi faat saxaaba yi ay tur ñoo bokk tur waaye bokkuñu mu bàyyi ba ñooñu mu daal di leen yootal ba gaa yi sonn bañ tëdd di nelaw mu daal di leen faat daal di dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam daal di koy wax yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne leen mu ne ko nag ah yow est ce xam nga ne ñaar ñooñu nga faat bokkuñu ci ñooñu de ñooñu samay alliés lañ samay parandoo lañ yoo xamante ne nii kon fu ma jaar dinaa leen jox diya mooy dinaa leen ndàmp dinaa ndàmp seeni mbokk ndax dañ li daw ñii nga faat kat ci tay mooy ne mbir mi ñi waroo leen woon a faat ñooñu da ngaa jaawale loolu nag bi loolu xewee yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daal dina nag xaaral kon woo ci saxaabaam yaan dak ñoom Seydina Abu Bakrin naka noonu Seydina Umar ak Seydina Ali ak Seydina Talha ibnu Ubaydillah ak beneen mbooloo ci saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum ngir ñu daal di dem ci tribu juif yooyu la ci waa Banu Nadir ngir wax leen nag ni xew mbur ngir ñu mën a jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci diyab yi nga xam ne moom la ñu war a fay ñaari bakkan yi nga xam ne moom la Amru ibn Umayya ad-Damri radiyallahu anhu daal di faat ci ci ci njuumte bi mu demee nag yahuud yi nag ne ko waawow toogal rek nga xaar jaaral fii yow yow abal qaasim yi xaaral wax nga dëgg ci bi alayhi salaatu wassalaam loolu dakkantalam la muy abul qaasim ñu ne ko yow abul qaasim yow kay xaaral fii ñu dem xool nan lañ la koy nan lañ lay joxee suñu wàll bi ñu demee nag ñu dem ne haa gisante seen biir ñoom yahuud yooyale ne ñun nag fii mu ne nag am nañ occasion boo xamante ni nii mooy ne lii du du présenté wu du du ko am bés bu ne de nañ fexe faat ko fii mu jeex bi nga xamante ne loolu lañ xalaat nag am kenn ku na a doyadi ci ñoom dina a texee di ne bàyyil comme que ci suufu bâtiment bi la toog ci suuf naa yéeg ci kaw am na xeer wu mag wu fa nekk lañuy fexe puus ko ba mu wadd ci kawam bu ko defee ñun ñu noppalu ci moom bi mu toogee noonu sayyidina Jibril alayhi salaatu wassalaam borom bi yónni ko ni mu gën a gaawe mu wax ko yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu daal di jóg ci saase daal di dem bàyyi fa saxaaba yoo yële toogoon foofale bi mu demee ñu toog toog lu yàgg daal di ñoom ñoom Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhum ak ña fa toogoon gisuñu ko ñu ne ah waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom yàgg na de bi ñu demee ci moom nag mu daal di leen xabaare li nga xam ne loolu la ko Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam xabaare ci li wor bi nga xam ne moom la ko yahuud yi naroon a def léegi nag ci noonu nag ci la takke nag xare nag ne leen nag kon nag yéen màgg it mënatuñoo nekk ci réew ci dëkk bii di Madina ni ngeen di def mooy da di génn génn yooy naa leen li nga xamante ne am nañu ne fukki fu ñetti fan la am na ñoo xamante ne wax nañ lopp loolu lañ leen joxoon ne leen na ngeen ci waajal génn dëkk bi ndax manatuma fee nekk ak yéen loolu benn wax la loolu nag moo indi xare bii nii di loolu amee nag yahuud yi demoon nañ bay def loolu far président naafiq yi di Abdallah ibn Ubay ibn Salul miñ fi tuddoon fan yële ne leen bu leen génn fen ñoo leen di jàppale ku leen xareel bu xaree yéen dinañ leen jàppale waaye buñ leen génnee ñun dinañu génn ànd ak yéen yéen kay bu leen dem fen ñoom nag ñu far ne kon yónnee bataaxal ci yonent bi alayhi salaatu salaam daw ne ko sax dañoo génnul génnuñu fenn loolu benn wax la boo xam ne moo waral li nga xam ne mooy xare boobale di ghazwatu banu nadir bi nga xam ne saar bii moom lay nettali beneen bi nga xam ne mooy beneen bi nga xam ne moom lañ wax ne moo ko waral te boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim tudd ko loolu dinañu ko gis ci jotaay bii li ñëw inshaa allahu taala wallahu